aw ma ma déggee yonent bi alayhi salaam wax lu ku jël tooñ lu mu cay am lu mu ndaw ndaw lu mu man di doon ci suuf des na la ko gàll sa los fi yawmal qiyaam man ñëw di tooñ la ci suuf fii léegi li mu woote moom ndaw si arwa jox leen ko ko na jël waaye ñaan ñuy yàlla léegi nag <laughs> àddina bi dem jamono di dem <laughs> ba daal euh, benn bés ay intempéries am ay inondations saylum waame yi ndox yi taw mu bari ndox mu bari wàcc waaw Allahu akbar mu daal di dem ba kër Arwa daal di inondé Allahu akbar mu daal di pëtëx ci biir mooy dafa lab waaw ci ci ndox mi ci la lab ci biir këram Allahu akbar léegi nag bi lool xewee ah Seydina Sa'id ibn Zayd daal di woolu ma dem ci Marwan ñu war ñoom ñëpp ak nit ñi ànd ci ñu daal di dem ba kër Arwa ci suuf sam doon wax dem doon naan moo ko moom ak nàngam ak nàngam waaw ñu daal di xool gis néewam waaw ñoom ñëpp ñu seetlu gis ne dafa silmaxa woon bi ndox mi baree xamul nu muy kiiwe ci la ci la ci la ci la ci la ci la dugge ci biir ab ak guta waaw waaw benn teen bu fa newoon ca biir këram ca biir domaine am boobu tool euh, suufam soosu comme que mënula gis ndox mi bari na muy kii ci lay këyam këyangee ba daal di dugg ci biir teen bi noonu la gaanoon allahu waaw kon nag gravité tooñ suuf tey ta nga moytu tàngakoon te ñu bari boo leen tooñee mais amatuñ yeneen seen xolay jeex seen investissement am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba tabax waaw nga ñëw tooñ leen léegi nga jaar ci justice parce que nga les barreaux les ténors les ténors wala un ténor wala yow am na moyen justice bi jox ko ne moo am dëgg léegi tout ce qui a été construit sur place sera détruit lépp luñ fa tabaxoon dañ koy dal léegi yow waa ji ñaqu ñaata trente ans léeg-léeg vingt ans waaw ñaqu ñaar fukki atam sonn mu liggéey ba muy liggéey yow juddoogoo muy dajale bi galère lu nekk mu def ko lépp ngir bañ rek nekk di location bu lu jeex ak njabootam gi mu am fu leen dugal ba am ci terrain waaw lu bari mu xañ ko boppam bànneex yu bari mu xañ ko boppam ngir terrain ba mu am bërëb sàngam de mu fexe man koo muul ut ay muul te li nekk liggéey bu yéex ndax noonu lay demee ndànk-ndànk waaw maçon yi di toj boppam léeg-léeg muy muñ <laughs> yooyu yëpp mu sonn nekk ci ba tabax ba affaire bi jóg mu ne sax naa ci def ay seng ndax nekk fi di xaarat yooyu garaawul après mu def loolu lu nekk mu teg bu amaatee dara kolokolaat waaw yëkkati ni daal yëkkatil ko fee daal di koy kuuleel benn côté muy def noonu ba kër gi pare amul dara lu ñuy wax yow lu jóge nele parce que je ne quoi xaw ma Europe lu jóge xaw ma la France ah soxla gis ne kër gi fee fi mu tax nekk dafa baax nga ñëw li jënd say dossier wala yaa ngi fii ci réew mi senegal nga ne gis ne fii c'est bien placé te waa ji xam nga ne moos benn maire la boo xam ne moom xamul ci këyit lu bari waaw wala benn paa la benn waay la boo xam ne xamul ci lu bari nga ñëw fexe lijjanti say lijjanti ndax ñi nga xam ci bërëb yi ñuy lijjantee këyit ak avocat yu baax yoo am léeg-léeg sax gaa yi dañ dul jaar ci avocat waaw waaw gaa yi ñëw daal di jël ñu ne dañ koy toj ñu toj këru ku mel noonu génn ay bagaasam bëccëgu ndar kàmm waaw kooku xolam jeex njabootam gi amul fu mu leen def bagaasam yi mu nekk di xalaat ni fanweeri ate ngi kër gii nii li ma ci def lépp est réduit en poussière en quelques secondes en quelques minutes quoi waaw mu ngi nii ñu def dóom ci lenn mi ay minutes yu ndaw te ku ko waral diw léegi diw moomu nga foog ne waa ji borom bi quand même mayu ko bu possibilité mu ñaan waa ji yàlla quand mais si bu fi kenn naan non daa waroon a muñ te ñaanal ko jàmm ma ne attention baal li ngay wax yow da yow en plus danaa dalul kese waaw yow yow yow koo nuyu fay la nga bëgg koo ñaan yàlla <laughs> ndax sa bon xol léegi yow lii dal ko nga naan daa war a muñ daa war a fii mais am na droit ko neexee mu ah. wala man sabara ku muñ kay loolu kay bokk na min umur waaye ma ne am na droit laa wax waaw xanaa buñ leen tooñee sax suñu borom nee na fay bu ngeen di fayu fayu leen di toll ni ñu leen def waaye wala in sabartum la wa xayrun lis-sabirin moo gën ngir ñu muñ waaye loolu mooy li tekkiwul nga ñëw di ko waxee noo xam ne comme si moom ñaan waa ji daa xaram xaramut possibilité ba léegi mu ñaan moo xam gouverneur la. mu ñaan monsieur le gouverneur mu toj këram wala état bi nga xamante ne moo def ay caaxaani boppam toj këru ñu bari fii te bañ koy tabax ñu ngi fi toog kenn waxul dara d'ailleurs sax seen service yi ci boppam ñoo daay affaire yi wala mairie yi wala yooyu gaa yi leen joxe këyit ne leen baax nañu leen bëcc yi ne dañ koy toj waxuma nag loo xam ne dañoo ñëw am projet boo xam ne projet boo xam ne daa général bu bu bu bu intérêt général la bu taxaw waxuma lool de loolu buute naag lii ndax am na yenn yoo xam ne l'islam may na bu intérêt général taxawee mooy loo xamante ne nii ñépp a ko bokk loo xam ne njariñul ñépp la wala lu ëpp ci te projet bi fokk mu jaar fii parce que kat suñu quartier yii fii ci Thiaroye-sur-Mer wala Yeumbeul wala sa Almadies léegi fépp ay taa day taataayu garaaw léegi nag ñu war a defal projet boo xamante ne nii traitement des eaux def ay canalisation yoo xam ne yooyu kese ñu ci mën a génne ba ñu am benn bassin de retention bu rëy boo xamante ne ndox yi jóge fii yëpp dinañ ko fa mën a def bu ko defee léegi ñu koy mën a bi di bi di di éconduire di ko jàllal feneen foo xamante ne ci wàllu fa ñuy bayeek yooyu suuf yi nga xam ne pour bay la ak tamit arroser li ñuy arroser suñu jardin yi Sénégal moom réew yi daanaka ville yi du ñu doon defal sax yenn yi da ci doon am mais léegi moom walla iyaadu billah gaa yi fépp la ñuy jaay espace public euh, vert yi lépp la gaa yi jaay léegi léegi mooy ndox moom la am nañ koy kii ñu war a defar canalisation sinon bu ñu ko defarul taw bi tout le temps fii lay nekk yi mel ni tull ak mal feebar yeeg tuberculose yeeg paludisme yeeg yu ne di fi am ak jéey yi muy indi ci wàllu sax dundulum nit ñi ak seen ñu nekk bu boobaa ñu ne projet bi kat fii la war a jaar ñu wooy expert yoo xamante ni loolu lañ jàng ay ingénieur yoo xamante ne nii nan lañuy ñuy defaree canalisation yi fan lay jaar ah tracé bi fan la war a jaar ak fan moo gën a approprié ñu ne fii la bu boobaa ñu war a yëkkati ñooñu loolu bokkul li may wax te bu boobaa attention bu ñu koy yëkkati il faut duñ ko yëkkati lool ñu utal leen foo xam ne fa la ne. loolu c'est loolu moom amul ñu yëkkati ko bari naan après dina ngeen jox non non non y a pas ça non loolu amul projet bi kon ngeen taggatémbe ko laa wax day nekk en suspens ba kera bi nga xam ne ci ngeen ji man a defaral gaa yi kër yu mel ni ñoom kër yi ñu dëkkoon ba pare ba man faa dem waaw kay bu boobaa ngeen door koo nii mais sinon doo toj këru jàmbur ci noonu voilà waaw te lii ñuy wax yonent bi alayhi salaam keroog gis nga bi muy dem Uhud Mirba' al-Qayli al-munaafiq <laughs> benn naafiq bu yées la woon waaw nga xam ne moom du bët yi kese ñoo silmaxa mais xol bee silmaxa waaw xol bi dëgg-dëgg mooy la suñu boroom wax ne yëg leen ne innaha la ta'mal absaar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur gis nga dëgg-dëgg silmaxa nekkul silmaxa bi nga xam ne borom bi da koo nattoo ba gis déedéet loolu loolu euh, ku nekk la mën a dal quoi te borom bee koy tege te loolu loolu ba loolu dara ñi xamul dara ñoo jàpp ne jéyee la waa kii boo demee ndàngama ci nàngam wala iyaazu billah loolu mooy xamuñu dara Mawlana Ibn Abbas ci boppam dafa nekkoon silmaxa finalement saaba yu bari ay silmaxa la ñoon àttak waaw <laughs> waaw Atta kii kii Ibn Malik <laughs> Attaaba Seyna Attaab moo tax Ibn Asid moo tax manuma wax turam ah selma xam bi mooy ka waxoon yeneen ci waaye saasaam bu mënee ñëw jullil ko benn bërëb këram ah moom di boppam daa mu joon nekk selma bare bare bare bare moo tax yooyu ah c'est kii sax euh, <laughs> <laughs> annabiyullah nekkoon na silmaxa bi Seydina Yuusuf newee newee ca naq ya ba ni muy gisaate moo tax loolu loolu moom du dara koo gis muy traîner ci affaire ay handicap ak diw lii yoo ko dal lii la wàññeeku mooy kooku daa fekk ne xolam noonu la mel ay wàññeeku wàññeeku kese nekk ci xol moo tax moom kese lay gis mais lii wàññeeku wàññeeku mooy lan mooy koo xam ne xolu gisu xolam moo fay wal iyaadu billaah moo gumba moo silmaxa ndax la borom bi loolu dëgg-dëgg loolu mooy ak silmax léegi euh, monsieur le gouverneur ñu ne waaw googu euh, euh, Mirba ñuy dem xare bi sa waay ñu war a jaar troupe yi yonentu waay sa saam ak ñi ak armée bi war a jàll ba waa Quraysh duñ leen yëg ak yooyu mais fan lañ war a jaar ki leen di tegtal wan leen ne fii lañ mën a jaar yoon bi moom fii la fii moo fi baax feneen ku ñu jaar bu baax fekk mu tombe toolu Mirba al-Qaydi al-munaafiqul xabiis naafiq bu yées bi mais yonent way sasam neewul noo allu jàmbur la toolu jàmbur la léegi gaaral euh, troupe yi ci ci danger wu waa Quraysh yëg leen waajal leen daal leen embuscade déedéet du ko def ci tool bi lañ jaar parce que intérêt général moo taxaw ci tool bi lañ jaar waaw tool bi lañ jaar mbiru ma amee naan Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasibillah kon takana lu ma nga jaar bi sama tool bi laa wax ba pare jël ay suuf ay xeer naan te ma xamoon ne sama tibbum suuf mi wala xeer mi du dal lu dul ci sa xar kanam gi yow laa koy dóor saaba yi nar koo nar koo pamti pamte ci saase ah yow foofu kay jar na jar na pamti pamte saa yi déggal waxu ñàkk te li ñuy wax yonent ba saa saa am ne leen da'uhu fa inna hadha al-a'ma a'ma al-qalbi wal-basar waaw ne leen bàyyi leen ko silmaxa bii di mirba moom dafa silmaxa gët yi waaye xol bi daa silmaxa moo tax <laughs> ñu ba ko <laughs> waaw te yonent bay sasam ku mosoon def loolu dala doon fay ah. moo tax euh, bon loolu taxuñu am na benn xare boo xam ne tool mu mu romboon am lu mu ko jël parce que dañ ko soxla woon mais ndaw so biñ demee ba gañ xare bee jooy mais dafa ñëw fay ko jox ko ba jox ko lu ëpp li ko jox loolu laa la wax ne doo ñëw rek toj parce que général nga toj kër jàmbur naan ko nangam naan ko waaw après on verra non ba on verra sax <laughs> waaye <laughs> voilà kon waxuma loolu lii mooy ñi nga xam ne dañuy tooñ fii lañuy nekk seen service yi ci boppam ñoo jaay affaire yi te ñoom ñu nga foon bàyyi nit ñi di tabax di def lu ne ñu bàyyi bu benn kii ñu ne voilà ce n'est pas normal parce que voilà domaine là fallait pas le mais il fallait pas pourquoi au début ba ko gaa yi def ngeen gis ko bu dee réew mu jaar yoon kër gu ñu jaay bu nekk mu ngi ci fichier yi ah te ñoom xam nañu ko seen administration moo koy jaay lenn ci ñoom waaw mais comme que ku nekk na ngay def di damm sa poos te kenn du wax dara parce moom itam am na luñ koy ñamal léeg-léeg nga ñëw toj lépp di jaay ne voilà man moom monsieur le bulldozer ak nangam ak nangam mais da ngay caaxaan nga nangam da ngeen di caaxaan seen faute am ngeen ci responsabilité bu rëy bu rëy waaw parce que xaw ma ku wéradi surtout problème suuf ni mu baree suñu réew <laughs> ñun les sénégalais. nit dina ñëw rek jaay la noonu nga ñëw rek jënd noonu sans pour autant nga am ci lenn lu leer am na ñu may fe noonu loolu moom dëgg la mais mënoo ne quartier bi yépp noonu lañ mel ba war a toj ñi ci côté état beeg ñu yor nguur ak xam ne comme liñ njëkkoon taxaw di caaxaan liñ jëm di say que am nga ñoo xam ba jël suufu jàmm ne ko tungaañ ñoo xam ne seen maam moom la leen fi bàyyi woon nga ñëw ah non non non waaye faal fan topp leen ne suuf si c'est le domaine national ci loo xam ne te woo ko fen domaine national bi ngay wax yépp après mooy boo ko kiiwee ba ne état ko moom yow ci sa bopp yaa koy defal sa turu say mbokk ak ñi la jege ñu moom suuf yooyu waaw muy culture ko di ca bay seeni kii dafa def ay ferme di fa def lu ne di fa tabax jaay ko ay afrique sud africain xaw may marocain xaw ma lu nekk yooyu yépp ay tooñaage la waaw ci loo xamante ne nii yow yaa ko lijjanti ndekete loolu la ngay def yëpp c'était pour après yow la nga koy am ca gannaaw nangu ko ci ñoo xam ne suuf si seen maama ko moom après nga naan ana këyit yéeg mais après fépp am këyit attention nga naan la waaye kam ñun kañ lañ xam ay këyit léegi euh, nga ne waa ji daal leer na ne fii suufu maamam la ñoom la ko fi euh, seen ndom la nga ñëw nangu ko foo ko teg na la leer na ñoom buñ la ñaanee yàlla de toute façon dina dal waaw de toute façon dina dal moo tax seetal ku la nettali seenu mujj du lu rafet kon nag eh, loolu la yonent waaye saa saam wax kon ci gravité wu eh, eh, tungaañ suuf léegi nag ñu ñëw ngir jeexal kon leer na ak le lëkkaale mu bunt bi tere gu nga xam ne moom tahrimu zulm tere gu ñu tere tooñ moom moo tax yonent waaye saa saam ne kon suuf surtout suuf gravité lu mu ndaw ndaw loo ci jël sa moomoo ko ci lii la ak collier lañ la koy ab ab ab caq waaw bu bokk ci kabaa yi parce que dañ koy digg mbugal mu doon léegi tuwiqahu <laughs> boroom xam-xam yi comme li ñu waxoon nañ ci ñëw dooru tëj insha allahu taala ñenn ñi a ne comme ne al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah bi muy sharah hadith Seydina Sa'id ibn Zayd ci kitaabul mazaalim biñ la wax léegi rahimahullahu taala mu ne maanaawam de am nañu ne comme al imam al-Xattaabi rahimahullah borom Maalim as-Sunan rahmatullah alayhi dane mooy ne waa ji dañ koy yukallafu naqla ma zulima minha fi al-qiyaama ila al-mahshar wa yakunu ka tawqi fi unuqi la annahu tawqun haqiqa mu ne première maanaawam mooy bu mën a yen wax joo tuwiqahu des na ko gàll mooy ne dañ koy gàll yu kallafu naqla ma zulima min hami fil qiyaama gis nga la mu sàcc ca suuf lu mu ndaw ndaw xam nga yow buñ jëlee ca ca kaw ba ca juróom-ñaareelu suuf loolu lépp lañ koy naan ay wa toxal ko waaw dañ ko koy gàll chargé ko ne ko toxal ko jële ko fi nga yenu loolu ba fa ñuy pang nit ñi fa ñuy dajale nit ñi bésub taxawaay ba bu ko defee mu mel ni benn collier benn caq ci loosam waaye du dëgg-dëgg ak collier loolu wax mu ne beneen maanaa bu ci mën a am moom imaamul Xattaabi rahimahullah këne dañ koy mbugale bil xasfi ila sab'i aradin dañ koy mbugale pëtëxal ko ci suuf si yëngal suuf sa mu sàcc mu ngi pëtëx sa biir ba juróom-ñaari suuf waaw nga xam ne bu boobaa damay wadd ci biir suuf yi di pëtëx di dem ah suuf su ne day mel ni benn caq ci loosam waaw kon nag ah mu ngi noonu am ñeneen ñu ne euh, non xam nga affaire bi lan lay tekki mooy ne euh, dañ ko koy li mooy li ki njëkk a wax wax bi njëkk a wax mooy collier vrai lay doon suuf sa mu sàcc dañ ko koy jël gàll ko ko ci loos wi hmm? ba ni nga xamante ne nii ab caq lay doon te loolu insha allah mooy li gën a dëgër te loolu la waxu yonent bi alayhi salaam zahir bi loolu la wane waaw këne loolu la dañ ko koy takkal kay waaw ba juróom ñaari suuf te loolu comme xadiis sayna Abu Hurayra bi day day dëggal ne nettali bu mel noonu firi mel noonu loolu la bi ne yonent bi alayhi salaam nee képp koo xam ne dafa sàcc <laughs> ci ab ab ab gëléem yawmal qiyaam day ñëw yenu ko waaw waaye dañ la mooy lépp loo sàcc lu ne koy yenu Allahu akbar waaw am ñeneen ñu ne bon xam nga li muy tekki mooy dañ koy koy na léegi def ko collier li nga sàcc noonu def ko benn collier benn euh, caq aywa ba pare def ko sa loos sawaay di essayer di essayer te jamais bu man ko coono yam cay daj mbugal gu toll noonu lañ koy def waaw Allahu akbar am ñeneen ñu ne loolu loolu li muy tekki rek lenn la liñ ci tuwiqahu mooy gis nga bàkkaar bi day day day day day day day takkook moom ci loosam waaw comme ni bàkkaar yépp yi nga def comme que yaa ko def mais c'est toi qui yaay encaissé ah wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du fi yenul kenn bàkkaari keneen kiiwa ko nag comme noonu la bàkkaar bii day da koy day takkook moom waaw ci loo mu ngi noonu <laughs> comme li borom bi wax waaw wa kullu nit ku fi ñëw rek téere jëfam moom dañ ko koy alzamnaahu hmm, ta'irahu fi 'unuqihi waaw kon nag lii mooy li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wax wax nañ la insha li nga xam ne moo ci gin a dëgër léegi nag hadis bii nii Euh, dañ ciy jànge leen ne képp koo xam ne comme la imaamul xaafiz rahimahullah wax mu ne wa fiihi anna man malaka zaahira al ardi malaka baatinaha bima fiihi min xijaarat min xijaratin saabita wa abniya wa maadin wa gayri dalik waaw wa annahu wa anna lahu an yanzila bil xafri maa shaa maa lam yadur bi man yujaawira waaw mu ne lii xadiis bi dañ ciy jànge ne kon képp ku moom kaw suuf comme ñu jaay la benn suuf malaka baatina yow yaa moom la ci suufam la ca biir mooy manuma ne jaay naa la terrain fii kat ci Kolda mais quand même suuf si man nga yaa ko moom jaay naa la ko conclure nañ cinq millions laa koy jaay nga jaay ma jënd suuf si terre bi nga dema mais nag trésor ya ci suuf maa ko moom déedéet loolu def loolu man nga nekk wala <laughs> nga jaay ko waa ji dem bi mu koy gas gis ci trésor nga ne ko indi fii maa moom déedéet dañ naan la mooy ku moom moom moom moom ku jënd suuf yaa moom la la la ca kaw ak la ci suuf yëpp la fa nekk min xijaaratin saabita ay xeer yoo xam ne yu sax la mooy ay xeer précieuse wa abniya ak ay tabax yëpp jaay na la ko kër goo xam dañ koo tabax ba pare waa ji jaay la ko manu la ne non jaay naa la ko mais suuf si laa la jaay mais nii gi jaay ma la ko loolu yooyu mooy lan <laughs> wa maadin ak lépp la lépp loo xam ne lu gànjaru la nekk ci suuf si moo ko moom ak leneen lu wutal wa te tamit dañ da xadiis bii dañuy way ne waa ji man na ku am suufam jënd terrain mën na ci suuf mën nay gaslu mën na tabax ay kaaw def ay susol ba neex ko waaw mais à condition maalam yu dor maalam yu dor bi man yu jaabi à condition que du lor ki voisin wam bi ki mu ki mu takkaloo parce que imaginer ma man leeral ma loolu ay ma ne insha allahu taala dama jëndu kër ab terrain mais sauf que am na des maisons mitoyennes lañ koy xaw yu taxaloog moom mais sauf que man kër gi moo ko jëndee c'est vrai que tabax nañ ko mais tabax bi dafa yàgg ma war koo toj mais bi ma ko tojee nag ma ne bon ah xam nga yooyu il faut ñu consolider. kër yi taqaloog moom sinon boo koy toj rek mën naa wab waddaaleel yeneen kër yi ci wet bi loolu premièrement sa liggéey ba it loolu dañ ko ciy bàyyi xel a fait parce que da ngay ñëw rek di rajaxe après këru jàmbur yi miiru jàmbur yi toj comme ça non lépp lu ci fell ci ñoom yaa ko war a réparer léegi ma toj ko di ko tabax mais ma ne man dama bëgg def benn sous mais yow sous-sol bi sauf que sous-sol bi boo ko fi gasee ça va affaiblir les fondations des autres bâtiments boo ko gasee day day day day day remettre mooy dëgëraayu bâtiment yi nekk ci wet gi da da leen di rëngi-rëngee mooy dañuy nekk en danger bu boobaa nag dañ naan la ah ci réewum sharia dañ naan la sawaay <laughs> loolu nag doo ko mën a def lu tax mooy maalam yu darra moo tax bi bi bi man yu jaawiro ndax am nga droit de kenn neewu la amoo droit wu def sous-sol def moins un moins deux ba lu moins trois moins dix sax bu la neexee ci suuf waaye à condition que doo lor ñeneen ndax laa dara la wala dara la yonent ma lay te bokk na ci firi yi bul tooñ sa bopp bul lor sa bopp waaye nag bul lore waaw bul lor sa bopp mais bul lore yow comme que sa jëf ji boo ko jëfee boo gasee yenn yi ah fondation waa jële kër gee moom lay affaire bi da koy da koy ñàkkal doole te mën naa war da ëllëg te tamit affaire yootu dëgër bu boobaa dañ naan la doo ko def de même bu dee ne am nga ci droit waaw léegi nag bu dee am nay experts yoo xam ne xool nañ ci affaire yi ndax loolu dañ koy xool doo ñëw rek di asaa loo yi mam bu ngay yiguma koon ah non non boobu da ah. loolu da ngay dédommagé gars yi waaw moon ay experts ñoo koy seet yu xam wàllu suuf xam yooyu ak nan fañ lañu mën a tabax ak lu noonu bañ gis ne est-ce que lii bu ñu ko defee du fragiliser hein les arcanes du batiment de de de la côté yu mel noonu yëpp dañ koy seet est-ce que du du du du du du ci beneen batiment bi yooyu yëpp buñ ko xoolee ba ne ba experts yu bari yu wóor ne non loolu moom di ko kii bu boobaa nag man ngaa def loola neex kon nag hadis bii dañ ko ciy xamal waaw waaw te dañ ciy xam ne ne suuf yi dañoo takkaloo juróom-ñaari suuf. comme li borom bi wax ne moo bind asamaan yi def leen juróom-ñaar wa min al ardi mislahum lu suuf yu mel ni ñoom waaye melul ni asamaan nga xam dañu am ay distance suuf dañoo takkaloo voilà kon nag mu ngi noonu le <laughs> kon daal affaire bi euh, mu ngi noonu ah, lii daal mooy xadiis bi euh, di wane tamit gravité wu kon xëccoo suuf waaw kon nañu ko moytu bu baax waaw dañu nekk jamono joo xam ne nag ndakaaru moom yàqu na moom waaw ndakaaru moom ñu ngi ko waa sax di contaminé yenn régions yu jege yi ay Thiès ay Pout ak façon yooyu waaw xëccoom suuf moo xamante ne njaayum suuf ñépp foog ne daal njaayum suuf waaw waxoon nañ la nag bu fi jaar ko jënday terrain yo nga naan waa ji baaxul gisoon nañ xadiisu Seydina Abu Xubayb Seydina bu Bakr muy Seydina Abdallah ibn Zubayr gisoon nañ xadiisam bu gudd boobu ah Seydina Zubayr dañu amoon tey kër du loolu moo xaam waaye nag boo amee tamit na nga bàyyi xel bul jël xaqu kenn parce que tooñaange la te tooñaange googu di ko delloo boo ko delloowul na la leer na yow qiyaam lii moo lay dal mooy ne dañ la koy defal caq ndax al jazaa'u jinsil amal façon la nga xam ni moom nga jëfoon ci suuf nga tooñoon la nga tooñoon du yaa ne yaa ko moom te déggoonu la dañ koy jël def ko ab ab caq boo xam ne dañ koy yow nan ngay xalaatal loolu juróom-ñaari suuf foofu ba juróom-ñaari lu suuf ñu def ko benn caq saay teg ko sa los kooku kooku boo borom bi day day ndax nit ñi duñ toll nit ñi ah yow mal nit ñi béykat ponkal la ñuy doon nit ñi dañuy ponkal mais loo ponkal ponkal sa waay xam nga ne moos bu ñu la tegee caq suufu toll noonu juróom-ñaari suuf ak lu mu ndaw ndaw ndaw foofu ba ca suufa suuf tay nga am problème kon nag affaire yaa ngi noonu kon nañ moytu suuf comme li sayyidatu Aïsha wax sayyidna Abu <coughs> kon ñu yem noonu wax nañ la lëkkaale ci buntu bi ni mu leere kon nag ci jotaay li ñëw insha allahu taala waxoon nañ li mooy xadis deux cent six cent voilà moo doon xadis ñaar téeméer ak juróom benn